mais yeneen ma lay saar saam kañ la génn àddina mooy exactement ban exactement la génn àddina waaw loolu boroom xam-xam yi dañ cee wute dañ cee wute boo demee ci alfat al imaam al xaafiz ibn xajar al asqalaaniyu raxmatullaahi alayhi dane wa kaanat wafaatuhu wa kaanat wafaatuhu sallallahu alayhi wa sallam yawmal ithnayn bilaa xilaaf min rabiicil awwali wa kaada yakuunu ijmaacan laakin fi xadiis ibn Mas'uud inda al-Bazzaar fi haadii ashara ramadaan waaw mu ne Ah, wa kaanat wafaatuhu yawma al mu ne faatu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bésub lundi la la tombeloon waaw bilaa xilaaf bilaa yee bilaa xilaaf mooy amul benn wuute amul benn wuute këne moom bésub altine la woon waaw mooy bisam bi rekk moom alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne moom la ko boroomam tànnal muy yawmu isnayni waxoon nañ la ci wàllu tuuti ishaara allahu mooy kenn ki moo fi jiit lépp moo fi njëkk lépp moo fi nekk bi fi kenn newul waaye bam nammee indi nit ñi jubal leen ah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam la def muy sangu ñépp waaw moom la def muy sangu ñépp muy sangu ñépp moom salawaatullaahi wasalaamuhu aleyhi kon di deuxième kon yàlla na tànnal ko li nga xam ne mooy bés bi nga xam ne mooy al isnayni waaw waaye mu tànnal ko léppam di paase rek yawmul isnayni rek allahu akbar yawmul isnayni rek di nekk yawmul isnayni rek mooy bésam bi nga xam ne moom lañ ko xame moom alayhi salaatu wassalaam waaw allahu akbar ah bésam boobu kon mooy loolu amul xilaaf waaw mooy amul xilaaf waaw ah moo tax xawaa yadan inda ba'din fi ta'ahhubihi haana ar-rahilu lahu fi yawmihi al-'anami fi yawmi mawlidihi fi bayti 'aishati qabla az-zawali bi shahri al-mawlid al-'azim ah <laughs> léegi après lay ñëw nag di wax boroom xilaas radiyallahu anhu ci wuute yi wuute yooyu nag lañuy gis ah li laylatin qiila aw laylay aw laylayni qad xalataa wa qiila fii xubbihi fabxas wala tanami waaw ah, wala tanami fabxas eh wala tanami fabxas wala tanami voilà kon mooy eh, yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi eh, kon loolu amul wuute ak ne di bésub lundi la génn àddina waaw moo tax mu ne loolu al imaam al xaafis mu ne loolu amul benn xilaaf wa kaanat wafaatuhu yawmal isnayni bilaa xilaaf min rabi'il awwal ci lan rabi'ul awwal waaye nag waaye rabi'ul awwal bii ñépp d'accorduñ ci de mu ne wakaada an wakaada yakunu ijmaa lii moom tuutee des mu nekk ijmaa muy consensus commun communautaire mooy ñépp tuutee des mu nekk loo xam ne ñépp ci dëppoo waaye nag mu ne laakin waaye fii xadiis ibn Mas'ud yarhamukallah ci xadiisu al imaam sayyidina mawlaana ibn Mas'ud inda al Bazzaar te al imaam al bazaar abu bakrin al bazaar rahmatullah alayhi soloo ko foofu nag moom dane lan la mawlaana ibnu mas'ud wax ni ci la yonent bi alayhi salaatu salaam génn àddina foofu dane daa wax lu wuteeg lii nag waaw foofu dafa ne ah, fii haadi ashar ramadaan mooy l'an onze mai ci mois waaye loolu lii moom shaad la mooy wax ju beru la que ne yonent bi alayhi salaam ci weeru ramadan la génn àddina loolu shaad moo tax tout est des munaki ijmaa bu dul woon wax ji ñu al imaam al bazaar solo ci mawlaana ibnu mas'ud ibnu abd radiyallahu anhuma nga xam ne mooy waaye nag rabiul awal bii mu des kañ la ci rabiul awal foofu nag la wax ji ne al imaam al al xaafiz ibn kathir raxmatullaahi alayhi boo demee ci al bidaaya wa nihaaya bunt bi mu def ci lii mu indi ci ay xadiis euh, comme xadiisu al imaam al bayhaqi raxmatullaahi alayhi boo xam ne euh, defa ñëw ba ci Souleymane Ibn Tarkhan at-Taymi gisoon nañ ko jotaay bi weesu muy baayu al-Mu'tamir al-Mu'tamir Ibn Souleymane Ibn Tarkhan at-Taymi rahmatullah moom dafa wax ne kon wax yaa ngi mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa kaanat wafaatu mooy li ñu soxal ci wafaatu la ñuy wax ci des gisoon nañ yooyu. alayhi salaatu wassalaam yawmal ithnayni mu ne faatoog yonent bi alayhi salaatu wassalaam bésub altine la woon bésub altine la tombeeloon ah li laylatayni xalataa min shahri rabii kon première wax bu kan Suleymaan at-Taymi rahmatullahi alayhi mu ne deux Rabiul Awwal la faatu mooy Rabiul Awwal la waaye moom jour bi wax ne ci la génn àddina mooy deux le deux jours après xalataa min shahri Rabiul Awwal loolu benn wax la mu ne deuxième wax wa qaala alwaaqidiyu al imaam alwaaqidiyu rahmatullahi alayhi nee na mooy moom nag ci indi ay càllale jële ko ci abu ma'shar almadani an muhammad ibn qays rahmatullahi alayhi mu ne ci biir xadiis bi wa tuwuffiya yawmal ithnayn bésub lëndi hii laylatayni xalataa min rabi'il awwal ah moom lii waniroo li laylatayni lii moom la imaam al-Waaqidi lii la soloo ci fii mais moom waxam dinañ ci ñëw waaw moo taxoon manaan deuxième bi ndax moom waxam wute na ak lii lii da ko riwaaya mais dëgëralul lii wa tuwuffiya yawmal ithnayni li laylatayni xalataa min rabi' al awwal mooy deux kii après kon nga gis ne euh, euh, bële Muhammad ibn Qays mi ak Sulaymaan at-Taymi ñoo bokk wax mooy li laylatayni xalataa min li nga xam ne min euh, rabi' awwal waaye nag imaam al-Waaqidi ak al imaam ibnu Isxaaq ah al imaam al Waaqidi al imaam ibnu Isxaaq te mooy wax waa jumhuurul ulamaa rahmatullah alayhim dañu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam le douze la génn àddina kon al imaam ibnu Isxaaq war nga ne al aksar mooy la grande majorité ibnu Isxaaq ñoom imaam al ak mbooloom boroom xam-xam yi leur grande écrasante majorité ñoom dañu ne douze la non le douze Rabi' al waaw mooy fukkeelu fan bi ak ñaar ci weeru gàmmu ci la yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi daal di génn àddina waaw waaw Ah. te moom la taalibeen bi Muhammad ibn Sa'd mooy waa jumhur rek daanaka wax ji <laughs> nañ ko gis tuutee des <laughs> tamit li imaam al doon wax sànq mu nekk ijmaa waaye nag ñu bari dañ ci am nañu ci àndul comme niñ la wax léegi Sulaymaan at-Taymi rahmatullah alayhi wa wasiqa moom àndu ci Muhammad ibn Qays àndu ci dinañ ñëw ci ñoom al imaam Ibn tamit nga gis ni moom itam eh, àndul ci wax ji ne lu la waaw moom wax bee la ànd keneen mbir mi déedéet affaire bi affaire bi xam nga kañ la xewa le deux bii moom ci la ànd moom ki nga xam ne mooy al imaam Muhammad ibn al-Zahiri waaw quant à Abu Nu'aym troisième wax al Fadl ibn Dukayn sëriñu ñoom al imaam al Buxaari Abu Nu'aym al Fadl ibn Dukayn moom mu ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam moom dafa wax rek tuwuffiya Rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yawma al-ithnayni mustahilla Rabi' al-awwal sanata ihdaa ashara min maqdamihi al-Madiina mooy moom dafa wax rek début Rabi' al-awwal début wu mooy ci tàmbalik weer wi ah ci la gane at ci la génn àddina moom aleyhi salaatu wassalaam waaw ah mel nii jële nañ ko ci ku mel ni al imaam Muusa ibn Uqba waaw waaye am na beneen wax am na beneen wax boo xam ne dane le premier la génn àddina dane noo yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ngi génn àddina li nga xam ne mooy premier le premier jour du mois waaw te loolu ku mel ni ñoom al imaam al Xawaarizmi yu ñoom ñoo ko wax ne moom dane le premier du mois la rabiul awwal ci la génn àddina waaw léegi euh, lii mooy wax yi kon première wax bi muy waxu ñoom kan Sulaymaan at-Taymi Muhammad ibn Qays moom la al imaam ibn Hazm it daal di dëgëral az-Zaahiri ah, moom la al imaam Muhammad ibn Hazm daal di dëgëral waaye it imaam at-Tabari nee na moom la Abu Mikhnaf lootum ne Yaxya yaa ngi koy fàttale ko <laughs> ah <laughs> li ñuy gis tarjama Seydina al-Husayn doon nañ ko tudd lu bari <laughs> Abu Mikhnaf ak Ibnul Kalbi Ibnul Kalbi moom maqbul la waaw al al mooy matruuk waaye ib doom ji la ni ko al imaam at daal di tudd ñoom it wax boobu lañ ànd mooy wax bu njëkk bi bi ne deux la génn àddina après rabi ci rabiul awal ci la génn àddina ah waa jumhuurul ulama te mooy waxu jamaahirul ulama nag doo ñoom al imaam ibn Isxaaq te lool mooy waxu ñoom al imaam al Waaqidi imaam ibn Saad ak mboolooy borom xam-xamut siira yeeg même xadiis yu bari dañoo ànd ci wax jooj ne la douze rabiul awwal ci lañu génn ci la yonent mi aleyhi salaatu salaam génn àddina am beneen wax boo xam ne comme waxu ñoom al imaam abu nu'aym rahmatullah aleyhi al fadl ibn dukayn moom daana rek début mois bi début mois bi quatrième wax bi mooy waxu ñoom al xawaarizmi ah mu ne moom affaire bi lool le euh, premier du mois la un rabiul awal waaw voilà léegi lii kon am na ñeenti wax premier wax le de deux rabiul awal deuxième wala sax am na noo ko doon defe wax bu mujj bi nga teg ko ci kaw mooy da ngay commencer ki commencer premier du mois hein nga wax moom ay waxam nga loolu mën na nekk pour nga gën a simple affaire bi ah <laughs> mooy alxuwaarismi bi rahmatullah alayhi moom waxam man nga ko teg ci kaw moom mi ne le premier mais waxu al-Fadl ibn Dukayn man naa man naa am lëmb am euh, ëmb wax ji mais mën naa ëmb wax dina la deux tamit en tout cas buñ commencé niñ defoon pour gën a kii mooy ñoom Sulaymaan at-Taymi Muhammad ibn Qays ak al imaam Muhammad ibn Hazm Abu Mikhnaf ah ak ki nga xamante ne ni mooy Ibnul Kalbi ñoom ñi dañu ne affaire bi le deux le ci la génn yonent mi alayhi salaatu ci la génn àddina Rabiul Awwal ñoom imaam Ibn Ishaq ak waa jamaahirul ulamaa ñu ne le al imaam al Fadl ibn Dukayn Abu Nu'aym mu ne début mois bi la rek la rabiul awal al imaam al Xawaarizmi ak ñi ànd ak moom mu ne mbir mi le premier la waaw lii kon mooy wax yi waa léegi lii lan moo ci gën a dëgër ah est lii lan moo ci gën a dëgër xoola al imaam as-Suhayli al imaam as-Suhayli ci ar Unuf nii la traité affaire bi dane nii la wax dane mata tuwuffiya rasulullah interrogation ab laaj kañ yonent bi aleyhi salaatu wasalaam génn àddina hein mu ne wattafaqu annahu tuwuffiya sallallahu alayhi wa sallam yawm al ithnain waaw mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dëppoo nañ ne bésub altine la génn àddina boo am na lu mu ci teg mais lool juumte la ci moom parce que kim ne moom dafa wax yawmul arbi'a waxul yawmul arbi'a waxul yawmul arbi'a parce que dane ba mu des illa shay'an dhakarahu ibn Qutayba fil ma'arif al arbi'a mais ibn Qutayba waxul ne al arbi'a la yonent ma lay saa saam génn àddina xam naa dafa juum ci ni mu toxale affaire bi moom al imaam e, as-Suhayli al Maliki borom rawdul unuf parce que moom waxul lool dane yawmul ithnayn la génn àddina waaye bésub àllarba lañ ko denc te nee nañu bésub àllarba lañu ko denc moom loolu la wax ki nga xam ne mooy boroom almaarif mais waxul benn yoon ko ne ah dane euh, innahu wulida yawmal isnayni wa bu'itha yawmal isnayni wa daxala madina yawmal isnayni wa qubida yawmal isnayni wa dufina laylatal arbi'a fi hujrati aishata loolu la wax wa fiha qubid loolu la boroom ibnu qutayba mi muy wax moo tax loolu njuumte la kene moom daaw Ibnu Qutayba dafa wax ci al-Ma'arif kene yonent mi alayhi salaatu salaam génn àddina non non ah, kon dëppoo nañu mu ne kon wattafaqoo dëppoo nañu ne annahu moom alayhi salaatu wassalaam tuwuffiya génn na àddina yawmal ithnayn bésub altine illaa shay'an lu dul mbir lii nii jar mooy loolu wax nañ la correction bi qaalu kulluhum mu ne boroom xam-xam yépp nag dañu ne wa fii rabi'il dañu ne ñoom ñépp dañ ne rabiul awal mais ba mu des liñ la wax ne imaam al bazaar moom la solo ci al imaam ibn mas'ud ne déedéet ramadan la waaw sinon boo ci génnee lool mooy ñoom ñépp dañ ne rabiul awal la mu ne sauf ñoom nee nañu aw qaala aktharuhum wala boog ñu ne ñi ci boroom xam yi ginnaaw biñ ne rabiul awal génn àddina bésub altine mu ne ñoom ñépp dañu wax wala li ëpp ci ñoom fii athani ashara min rabia dañ ni douze ci douzième fukkeelu euh, fan bi ak ñaar ci la génn àddina moom aleyhi salaatu wassalaam mu ne wala yasixu moom nag àndul ci wax ji mu ne wala yasixu an yakuna tuwuffiya sallallahu alayhi wa sallam illa fi thani min ash-shahri aw ath-thalitha ashara awil rabi ashara awil xaamisa ashara li ijmaa'il muslimiina ala anna wafqata arafa fi hajjatil wadaa'i kaanat yawmul jumu'a wa huwa taasi'u min dhil hijja fa daxala dhul hijja yawmul xamiis fa kaana al muharram imma al jumu'a wa imma as-sabt fa in kaana al jumu'a faqad kaana safaru imma as-sabt wa imma al ahad fa in kaana as-sabt faqad ka faqad kaana rabi'u rabi'un al ahada aw al ithnayni wa kayfama daarat al haal ala hadha al hisaab falam yakun thani ashara min rabi' al awwal min rabi' yawm al ithnayni bi wajhin wala al arba'i aydan kama qaala mooy mais loolu waxoon nañ la loolu njuumte la mu ne wa dhakara at-Tabari an ibn al-Kalbi wa abi Mikhnaf annahu tuwuffiya fi thani min rabi' al-awwal wa hadha al-qawl wa in kaana xilaafa ahli al-jumhuuri fa innahu laa yab'udu an kaanat ath-thalathatu al-ashhur allati qablahu allati qablahu kulluhu min tis'in min tis'a wa 'ishrin fatadabbar fa innahu sahih wa lam ara ahadan tafattana lahu wa qad ra'aytu lil Xawaarizmi annahu tuwuffiya alayhi salaatu wa salaam fi awwali yawmin min rabi'il awwal wa haadha aqrabu fil qiyaasi bimaa dhakara at-Tabari an Ibnil Kalbi wa Abi Mixnaf voilà lii la al imaam as-Suhayli wax boo gisee ñun jël li mu wax wax ko lépp. parce que da ngay dem boo demee ci al imaam al xaafis day tënk waxam nga dem ci euh, imaam al xaafis ibn Kasiir muy moom it day tënk waxam li gën nag nga dem ca borom wax ja fa mu ko waxee nga xool na mu ko waxee nga indi ko ba mu leer naññ nga door xool ñeneen ñi ñoom lan lañ wax voilà <laughs> waaw al imaam as-Suhayli nii la ko waxee ci dernier tome bi ci ar-Rawdul Unuf mu ne kon ginnaaw bi mu ne boroom xam-xam yi ne dëppoo nañu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam bésub altine la génn àddina ba mu des li nga xam ne moom la imaam moom la Ibn ba solo ne al arbian loolu wax nañ leen juumte la ci moom xaalu kulluhum mu ne ñoom ñëpp nee nañ ah fii wa fi ne moom mu génn àddina fi rabi'ul awwal ci rabi'ul awwal mooy weeru gàmm ghayra annahum sauf ko ñoom xaalu nee nañu aw qaala aktharuhum lépp ci ñoom boroom xam-xam yi ne fii thani ashara min rabi' ne ci douzième jour bi fukkeelu fan bi ak ñaar ci rabiul awwal ci la génn àddina mu ne nag loolu nag la d'accord mooy waxuwaa waa jamaahir bii la d'accord mu ne wala yasixu loolu dëgërul loolu mënula wér an yakuna tuwufiya kene yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mënula dëgër kene génn na àddina illaa lu dul fii thani min ash-shahr lu dul deux parce que moom mooy waxu ñoom kan kan lañ la wax ñoom Abu Mixnaf ah mooy maw Sulaymaan at-Taymi wa Ahmad ibn Qays al imaam ibn Hazm ibn al-Kalbi ak Abu Mixnaf moom wax jooj la ne loolu moo gën a dëgër que ne le deux mois parce que le deux mooy tombeeg lundi selon moom ni nga koy compter mooy le deux lundi deux Rabiul Awwal te dinaa la wax lu tax te moom wax na ko mu ne aw. wala boog ah as-salis ashar rek waaw wala muy treize wala awul rabi wala quatorze ashar awul xaamis ashar wala quinze mais sinon bu dul yii moom mënula nekk li ijmaa'il muslimin lan moo tax ma ne le deux ak yeneen hypothèses yi jours yi ci tegu mais manu la tomber le douze moom manu la nekk lu tax mu ne li ijmaa'il muslimin ndax boroom xam-xam yi jullit ñépp ijmaa la consensus le tel ala anna wafqata arafa ah fii hajjatil wadaa kene jullit ñépp ñoo dëppoo que ne bésub bi yonent mi alayhi salaatu salaam taxawoon ci hajjatul wadaa kaanat yawmul jumaa bésub avant-vendredi la woon comme niñ ko gise woon waaw wa huwa taasi'u min dil hijja te bés boobu mooy le neuf ans ci dul hijja atum atum tabaski fa daxala dul hijja kon yawmul xamis lool boo remonté ci kaw kon dalay leer ne dul hijja weeru tabaski bi mu ngi commencé woon bésub jeudi jeudi moo doon le premier vendredi 2 samedi 3 dimanche 4 lundi 5 mardi 6 mercredi 7 hein jeudi 8 vendredi 9 di bésub arafa hein kon mu ngoog kon mu ne kon fa kaana al muharram imma al jumaa wa waaw kon nag weer wi ci tegu muy weeru tamxarit kon bésub àjjuma la doon moo doon le premier du mois bésub àjjuma la mënoon a doon wala bésub samedi bésub àjjuma mooy kan mooy bu doon ne weeru zulhijja weeru tabaski vingt neuf jours la yem bu yemee vingt neuf jours mooy jeudi vingt neuf kon vendredi premier mooy le premier du mois muharram walla li mu wax awi sabt mooy bu dee ne weeru tabaski bi dafa dem ba 30 bu doon dafa dem ba 30 kon vendredi mooy nekk 30 samedi nekk le premier muharram ah kon mu ngi noonu moo tax mu ne fa kaana muharram imma al jumaa wa imma sabt kon ci kaw lii kon comprendre nga li tax que ne kon loolu la mu ne fa in kaanal jumaa mu ne léegi nañ jàpp ne kon ajjuma moo nekkoon le premier du mois de muharram tamxarit bu dee loolu la bu dee ajjuma la hein bu dee àdduna fa in kaanal jumaa faqad kaana safaru imma sabtu wa imma ahad léegi bu doon ne buñ supposé bu njëkk bi ne vendredi moo nekkoon premier jour de weeru tamxarit muharram kon safar safar si sûr fa kaana safaru imma sabtu amma ahad safar moom lii wa wan a am mooy mu nekk samedi bu nekkee samedi mooy kon weeru muharram biñ jeexal muy tamxarit 29 la yem mooy vendredi 29 la yem samedi ba di la premier safar tombeek samedi premier walla bu dee muharram dafa ma trent kon dimanche lay doon kon dimanche mooy tombe ndax day nekk le trentième jour bi samedi lay doon kon le premier nekk le dimanche mu ne loolu ba léegi yaa ngi jàpp ba fii hein léegi nag mu ne fa in kaana sabt léegi nañ considérer ne kon samedi moo doon le premier kon jox naa la ñaari hypothèse yi soit mu nekk safar nekk samedi wala dimanche léegi bu ñu jàppee ne samedi la woon ah fa kaana sabt faqad kaana rabi'un rabi'un al ahad kon weer wi ci tegu di weeru gàmmu ah loolu automatiquement par force jeudi la non lundi la dimanche la war a doon wala lundi lu tax mooy bu dee weer wi weeru safar weeru màggal da wi dafa dafa mat mi commencé samedi premier bu matee bu boobaa dimanche kon lay jeexee dimanche trente kon bu boobaa premier jour bi lan lay doon lundi lundi mooy nekk le premier rabian wala rek matul mu yem vingt neuf kon samedi vingt neuf dimanche bi mooy nekk le premier ah moo tax mu ne faqad kaana fa in kaana sabt bu dee ne safar le premier samedi la woon faqad kaana rabi'un kon rabi' li muy doon mooy al ahad kon bésub lan lay doon ça c'est sûr que force que ne kon rabi' day tomber bésub dimanche awil isnayni wala li nga xam ne mooy bésub lundi mu ne wa kayfama daarat al xaalu ala hada al xisaab falam yakun thani ashara min rabi' min rabi' yawm al ithnayn bi waj mu ne lum ci man di dem sax mooy mooy hypothèse yi laa la jox mais même boo jëloon mataloon weer yi boo mataloon trente yi ci kaw ne premier weeru zul xijja jeudi la woon te loolu mooy li sax te loolu lañ xam looloo tax Arafat nekkoon vendredi weer yooyu yëpp boo leen mataloon ñu mat trente bu ñu matoon trente manoo fexe noo ko tourner ñu mat trente ak mooy zul xijja muharram safar ñoom ñëpp ñu ma trente wala ñu bañ koo mat noo ko mën a wëlbatee de toute façon lundi bi manula tombeek le 12 rabiul awal c'est impossible laa leen wax man al imam as-Suhayli c'est impossible et faites le calcul bu man waxuma di sànni ci air parce que waa jumhuur a wax bien bien c'est bien mooy samay mbokk ñun ñëpp ngi ci bon suñu boroom xam-xam yi ñoom ñëpp ñoom daanaka ñoom ñëpp ko wax mais man ma ne as-Suhayli ma li ñële wax moo gën a dëgër laa wax mooy li ñeneen ñi wax surtout ñi ne la deux ñoom Sulaymaan ibn Tarxaan at-Taymimi waxam ji ak Abu Mikhnaf ak ibn al-Kalbi ak Muhammad ibn Hazm <laughs> al-Imaam ibn Hazm moom lii la ànd wax lii la ànd après <laughs> loolu mooy li gën a dëgër te nag faites le calcul rek waaw yow booy commencer mooy lan de toute façon jeudi moo doon premier jour u dul qa'da non dul xijja léegi nag foofu ngay tàmbalee di dem ñetti weeral ci teguwaa ah. mooy ci ñeenteel bi la yonent ma la saa saam génn àddina dul xijja mooy atu tabaski muharram moo ci tegu mooy at mu bees mi le onze onzième at bi at la onze fukkeelu at ak benn bi mu génn àddina muharram mooy weeru tamxarit safar tegu ci muy weeru màggal li ci tegu di weeru gàmmu bi mu génn àddina ma ne la loolu maadaama fekk jeudi te lool daf ñoo leer te loolu benn boroom xam-xam wuute wu ci jullit ñépp d'accord nañ ne yonent bi alei satu salaam aj gi mu aj vendredi moo tombé woon ak bésu Arafat te bu dee vendredi la forcément kon premier jour du mois jeudi la woon du mois Dul Hijja euh, tabaski ji kon nag noo mën a tourner affaire bi wa kayfa ma daaratil haalu ala hada alxisaabi fa lam yakun thani ashara min rabi' yawm al ithnayn bi waj mais loolu dafa mënu la nekk c'est impossible li waa jumhur wax waa jamaahir non li ñu wax c'est impossible muy tomber le 12 rabiul awal tombé nekk Blondie man la nekk waaw ci kaw ne Dul Hijja premier jeudi la woon man da nekk ak nu ko mën a tourner waral arbia nekk tamit arbia bi mu waxoon ne moom la Ibnu Qutayba wax waaye Ibnu Qutayba waxul loolu ah mu ne léegi nag kon dàq na wax waa jumhur ci que ni faites les calculs comme ni ma ko defee man Imaam Suhayli mu ne waaye wa dakar Tabari al imaam at-Tabari rahmatullah alayhi tudd na an Ibn al-Kalbi jëlee ci Ibn al wa abi mixnaf ak abi mixnaf luut ibn yahya <laughs> annahu tuufiya mais wax naa la de toute façon luut ibn yahya du moom euh, wax ji moom la ku mel ni suleymaan at-taymi wax ak muhammad ibn qays rahmatullah alayhim ah tu annahu kene yonente bi alayhi salaam tuufiya fi thani min rabi' al-awwal kene ah yonent mi aleyhi salaatu salaam deux le deux la génn àddina ci rabiul awal waaw lundi deux ci rabiul awal mais pas le mu ne te wax bi moom la imaam ah, Ibn Hazm après dëgëral mu ne wa hadha al gis nga wax bii nag wa in kaana xilaafa ahli jumhur même bu dee wute li waa majorité des savants wax boroom xam-xam yi wuute na ak leur majorité li ñu wax fa inna laa yab'ud soriwul an kaana ath-thalathatu al-ashhur allati qabla kullaha min parce que mooy wax bii ci kaw wax bii hein loolu it beneen affaire la mooy wax bii ne lundi la lundi deux hein mooy ne gis nga mois mooy yi ko jiitu parce que lundi de rabiul awal bu nee lo mooy wax bii li muy yenu mooy mois safar bi ko jiitu muy weeru màggal ak muharram bi ko jiitu safar moom di weeru tamxarit ak weer wu ko jiitu di weeru tabaski bu ci nekk vingt-neuf la yem mooy weer yooyu yépp vingt-neuf lañ vingt-neuf jours lañ benn matu ci trente ci kaw noonu la lundi bi mën a tombeek li nga xam ne mooy le deux parce que dimanche mooy nekk dimanche premier rabiul awal lundi bi nekk le deux rabiul awal ci kaw ne zul xijja jeudi la woon loolu bu ko rate léegi lool la wax nii ne ne loolu la wax ji wa hadha al qawl wax ji wa in kaana même bu dee dafa nekk xilaafa ahlil jumhur dafa wuteeg wax waa jumhurul ulama rahmatullah alayhi fa innahu la yamul moom soriwul de an kaanati thalathatul ashhur kene weer ashhuri a thalathatul ashhur boo kene ñetti weer yi allati qabla kulluha ñoom ñépp min tisantin wa ishrin ñoom vingt-neuf jours lañ mais benn matu ci trente mu ne nag fa tadabbaru càmbaral ma lool te nga xalaat lii ma wax wax bii ñuy wax fa innahu lii moom wér mu ne lii nii nag moo wér parce moom hein bii la dëgëral waaye waxu alxuwaarismi bi après dina xaw a jéng tamit ci wax jooju <laughs> waaw moo tax mu ne fa tadabbar wax jii ne la dee la seetaat ko càmbar ko ta te bàyyi ci xel fa innahu ndax moom bi ne la yonent ma saa saam ñaari fan après Rabi' kese la génn àddina waaw ñaari fan bi Rabi'ul awwal weeru gàmm bi mu duggee ñaari fan lundi lundi la tombeel mu génn àddina c'est ça lii moo wi la waaw mu ne fa innahu sahih lu wér la wax jii nii walam ara ahadan tafattana la te gisuma kenn koo xam ne bàyyi na xel mbir mi ba mooy lii nii ñiy wax nii gisuma ku ci koo xam ne bàyyi na ci xel càmbar ko ba bàyyi ci xel ba génn mbir mi xam ne wax jii mooy bi gën a jub ah. en tout cas moo gën a jub wax waa jumhur bi naan la douze mu ne waqad ra'aytu lil xawaarizmi te gis naa man imaam as-Suhayli gis naa al imaam al-Khwarizmi mu ne annahu tuwuffiya alayhi salaatu wassalaam mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam génn na àddina fii awwali yawmin min rabi'il awwal moom dane le premier moom lañ la waxoon sànq mooy quatrième wax moom dane le premier rabi'ul awwal la génn àddina moom alayhi salaatu wassalaam mu tombeeg lundi mu ne nag imaam al-Suhayli gi na mu ne wa haaza aqrabu fi al-qiyaas bimaa dakarahu at-Tabari an ibn al-Kalbi wa Abi Mikhnaf mu ne nag gis nga nag wax jii bu mujj bi al-Khwarizmi wax que <laughs> ne le premier la le premier Rabiul Awwal la Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àddina aqrabu moo gën a jege ci gëndale que li même li imaam at yi nettali ci imaam Ibn al-Kalbi ak imaam Ibn Mikhnaf Abi Mikhnaf ne la deux la pourquoi parce que <laughs> moom li mooy le fait ñetti weer yële nekk ñoom kenn matu ci yépp nekk vingt mais loolu grawul loolu dara newu ci lool loolu possible la te day am <laughs> ah mooy le fait <laughs> ñetti weer yële mooy moom jàpp loolu moo gën a dëgër waxu waa jumhur moom ci kaw ne ñetti weer yooyu matuñu te dul xijja ne woon jeudi le premier moo doon bu dul xijja jeudi la loolu moom benn weer watu ci dul xijja matul muharram matul safar matul bu boobaa c'est sûr que lundi le deux lay doon waaye waxu alxuwaarismi bii lu jar a bàyyi xel la parce que waxu alxuwaarismi bi xam nga lu muy ëmb mooy ne benn ci yii nii dafa mat waaw mooy deux deux weer yi ñoom ñoo nekk yoo xam ne matuñ mais benn bi mat na xoola imaginer ci kaw ba léegi fii imaam as-Suhayli jóge bon di euh, ngeen baal ma xam naa di nga c'est c'est ça sa affaire bi xaw na compliqué ay jour kii wa kii wa kii te ngaa wax rek ñu non lii daw am solo moo tax <laughs> ngeen jéggal ma rek <laughs> xoola mooy affaire bi euh, euh, ci waxu al-Khwarizmi bi rahmatullah alayhi mooy ñaari ju ñaari mois yi ñetti mois yii mooy Dhul Hijja muharram safar am na ci boo xam ne ci ñetti yi dafa mat sëkk yeneen ñaari nag matuñu noonu kese la lundi bi mën a tombeek le premier rabiul awal nekkub lundi xoola imaginer imaginer bu dee zul xijja jeudi la commencé comme ni mu ko waxee ne parce que Arafat le neuf la loolu c'est sûr léegi euh, bu dee boobu vingt neuf jours la kon jeudi vingt neuf lay yem nga dem muharram nekk kon premier jour de muharram nekk ajjuma vendredi le premier vendredi mooy un vendredi un mooy muharram léegi mooy weeru euh, weeru tamxarit boobu bu matee vingt-neuf kon vendredi vingt-neuf mooy nekk dernier jour bi samedi nekk le samedi premier nekk premier safar weeru màggal premier samedi lay commencer léegi nag weer woowu imaginez weer woowu bu matee xam nga dana dama ne la benn ci waxu euh, imaam al-Khwarizmi waxam bi rahmatullahi alayhi li muy teg mooy ne benn ci ñetti weer yi dafa mat léegi nag jàpp ne bii moo safar safar bu matee hein dimanche mooy nekk dimanche trente waaw dimanche trente safar lundi nekk le premier lundi nekk rabiul awwal voilà ci kaw noonu nag mu dee loolu la mu ne moo tax mu ne lii sax moo gën kii ndax boobaa am nga ñaari mois yoo xam ne matuñu ak benn bu mat mu ne lii nii wa hada aqrabu fi lqiyaas bima dakarahu at-Tabari an ibn al-Kalbi wa abi Mikhnaf moo gën a jege sax li imaam at nettali ci imaam ibn al ak abu Mikhnaf ndax boobu day day supposé ne trois mois yépp zulhijja muharram safar benn matu ci yëpp vingt-neuf lañ bii moom waxu imam al-Khwarizmi bi rahmatullah alayhi mooy benn ci yooyu dafa mat te bu benn ci yooyu matee mooy ne li muy indi mooy lundi mooy nekk le premier rabiul awwal te ci la yonent bi alayhi salaatu salaam génn àddina lii la al imaam yarhamukallah al imaam ibnu as yu bokk lii la wax léegi nag euh, xoolal al imaam al xaafis ibn Kasiir euh, bon euh, wala xoola pardon al imaam al al al kii wax jii nag wax jii nii moom la mooy mooy mooy imaam al xaafis ibn Kasiir ibn Hajar moom dafa d'accord ci waxu kan abu mixnaf beek ak ibn al kalbi bi moo tax mu ne fal mu'tamad maa qaala abul mixnafa ah. waaw moom bi mu ëndee indi waxu imaam as-Suhayli indi waxu al imaam al-Hafiz ak ñeneen ba après mu ne bon en tout cas man li ma gis mooy waxu kii bi waxu waxu imaam Abu Mikhnaf beek ak ñi ànd ak moom Souleymane booy as Souleymane at-Taymi Ibnul Kalbi Muhammad ibn Qays te mooy waxu ñoom imaam Ibnu Hazm rahmatullah alayhi mu ne loolu fal mu'tamad loolu nag moom mooy mooy li gën a dëgër ah waaw loolu mooy li gën a léegi eh, <laughs> lii nii moom la kii dëgëral al imaam al xaafiz ibnu xajar ci al Fath boo nemee noonu la ko gën a noonu la ko dëgëral léegi nag ñu ñëw ci. li al imaam al kii wax eh, al imaam al xaafis ibn Kasiir eh, ginnaaw bi nga xam ne ci al bidaaya wa nihaaya ci li indi wax yi indi ko ci côté riwaaya après mu indi li al imaam eh, as-Suhayli wax te ñu gis ko léegi moom dafa ñëw daf ko résumé comme ni la waxoon sànk ba parce que moom dane faida qaala Abul Qaasim as-Suhayli fi rawdi ma madmuno waaw imaam Abul Qaasim as-Suhayli kat wax na ci fi rawdi ci mooy ar-rawdul loo xam ne maa la nga xam ne madmunuhu ah mooy lëm ëmb la muy wax lii la ñun nag wax nañ la textuellement li mu wax kon tax liy soxla wuñ di jëlaat lii léegi nag imaam al-Hafiz Ibn mu ne pour dëgëral wax waa jumhur moom ci li imaam ab ab wax as-Suhayli rahmatullah mu ne waqad ishtahara hadha al iraadu ala hadha al qawl waqad xaawala jamaatu aljawaaba anhu wala yumkinu aljawaabu anhu illa bi maslakin waaxid waaw alimaam alxaafis ibn kasiir mu ne waqad ishtahara siiw na hada al iraadu ala hada al qawl mooy waxu imaam assuhayli bii nga xam ne moom la indi ci ah waxu waa jumhur waa jamaahir bi ne la douze la waxam bii siiw na que ne boo waxu waa jumhur ginu la dëgër ginu la dëgër fenn li gën a dëgër mooy waxu ñoom Abu Mixnaf ak ak ak imaam Ibnul Kalbi ak ñoom Souleymane ak Taymi ak ñooñu loolu sax moo gën a dëgër waaye nag li al imaam al-Xawaarizmi wax daa moo gën a jege qiyaas en pour wax ne daal waxu waa jumhur dëgërul mu ne loolu waxam jooju nag. bari na ay waqad xaawala te essayé na aljawaaba anhu tontu ci jamaatun ñu mbooloo bu bari ci boroom xam-xam yi fexe nañ tontu waxu imaam as-Suhayli bii waaye moom imaam al-Hafiz Ibn Kathir dafa gis ne tontu yooyu ñuy jéem a tontu waxu imaam ibn euh, as-Suhayli bi boo des na mooy boo ci gis bu nekk day des quoi da xam ne non lii des na ba léegi dindiwu fi wax ji wax quand même c'est vrai que moo tax al imaam al-Hafiz Kathir naan ah imaam as-Suhayli nag lii mu wax ku ko seetlu hein ku ko seetlu gis ne ah lii nag li mu wax lii la de waaw li mu wax li mu wax moom li man ta'ammala ku seetlu affaire bi xam ne lii imaam. ah imaam ibnu al kii kat nag lii muy wax imaam na Suhayli mais kat lii muy wax ku ko seet xam ne woo xam nag moo gën a dëgër de ah, moo tax mu ne wa huwa imaam al xaafid ibnu Hajar mu ne imaam na Suhayli bi wa huwa zaahirun mooy li feeñ te mu fii di kaw liman ta'ammala te lu feeñ la mooy waxam lu feeñ la li mu wax nii c'est sûr que selon moom ni mu présenter affaire bi te tamit mooy affaire bi noonu la parce que ñépp d'accord ne jeudi moo doon le premier zulhijja te looloo tax Arafat ne woon la neuf quand même loolu ñépp ci d'accord amul kenn ko taxaw ne bésu Arafat nekkuloon vendredi c'est ça moo tax imam al-Hafiz ne wa huwa zahiru ne lii dafa leer li man ta'ammala il suffit nga xool ko rek seetlu ko ah xam ne waxu imam as-Suhayli moo gën a dëgër kon le douze noo wëlbatee weer yi fekk jeudi moo nekkoon le premier arafa ne woon vendredi arafa le neuf de toute façon c'est impossible laa wax muy tomber lundi di tomber le douze rabiul awal manu la nekk <laughs> léegi nag al imam al hafiz ibn kathir loolu lay wax ne mbooloo mu bari fexe nañu dal di tontu ci waxu imam al abul qasim as-suhayli mi rahmatullah alayhi al maliki waaye bon mu ne yooyu yépp wala yumkinul jawaabu an yooyu yépp ay tentative la yoo xam ne moom gis na ne euh, réussirul quoi mu ne lii manuñu cee tontu illaa bi maslakin waahid lu dul sóobuwaay benn sóobuwaay kese lañu mën a tontoo imaam as-Suhayli te ci la waxu waa jumhurul ulama bal jamaahirul ulama di dëgëre que ne yonent mi alayhi salaam le 12 du mois la génn àddina rabiul awal waaw lii kese la mën a nekk lu dul lii nag manu la nekk léegi mooy lan mu ne wa huwa ixtilaaful matali' waaw ixtilaafu lan mooy wuuteeg fi ñu ni ñuy gise weer yi <laughs> lii lii xam nga problème la ci koor gi ñu génn léegi affaire weer wi feeñ na Makka walla feeñ na fële est-ce que ñun waa senegal dañoo war a woor feeñ na Espagne est-ce que ñun waa Norvège dañoo war a woor dañoo war a dog wala korité walla waa Mali nee nañ gis nañ ko est ñun waa senegal ak ainsi de suite yooyu loolu lay wax nii ne lenn rekk moo mën a tontu imaam as-Suhayli ci lañ ko mën a tontu. mooy ne affaire bi en fait lii moo xew ixtilaaful matali mooy ne weer wu feeñ Espagne waa Arabie saoudite loolu concerné wu kese la mooy ku nekk ak sa gis la waa Sham waa Syrie dañuy gis weer waa Makka gisuñu ko waa Medina ñoom loolu concerné wu leen te loolu moom la Mawlaana Ibn Abbaas doon wax Mawlaana na Abbaas benn xadiis bi wax ci wàll woowu dane man gars yi dañoo ñëw ne ko gis nañu weer wi keroog fois Sham fële ca xalifa ba Muawiya Seydina Muawiya radiyallahu anhu mu ne mais ñun gisuñu ko jour boobu mu ne ko mais doo doyloo gisu ko euh, xalifa bi ba Muawiya mu ne ñun lii lañu yonent bi alayhi salaam jàngal mooy ñun gisuñu ko dañuy continuer kon affaire bu ñu noonu pourtant boo dee Syrie moom boo xoolee fuseau horaire moom ñoo ko bokk Arabie saoudite ak Sham Syrie non loolu moom Medina non loolu moom benn la daana mais Mawlana na Abbas ne ñun wooru ñun dañuy continuer waaw parce que lii lañu yonent ma lay sarsam jàngal moo tax loolu am solo ixtilaaful mataali xam nga loolu gisoon nañ ko bi ñuy gis affaire koor gi yeeg masala yi jëmoon ci koor gi surtout côté ñu taxawoon ci côté gis weer lii al imaam al xaafiz ibn Abdul Bar al Andalusi yi doon wax que naan weer bu feeñee fii Andalusi Andalus muy fii ci Espagne. ak mu feeñ alxijaaz ñooñu xam nga ne weer yooyu ñoo ñooñu bokkuñu ay affaire loolu daanaka boroom xam-xam yépp xam nañ loolu <laughs> lo ah imaam alxaafis ibn Kathir nag lool la daan lool kese moo mën a tontu affaire bi mooy ne gis weer yi bokkuñu mooy ne gox yu nekk ak seen gisuwaay la mënuñu imposer benn gis nañ ñii gis nañ léegi yéen monde bi yépp woor leen luy loolu mu ne nag affaire bi kaay leen na ma wax leen fen lii kese lañ mën a tontoo waxu al imaam as lii mooy ixtilaaful yi mooy ni weer yi di feeñe selon fu nekk gox bu nekk dafa wute waaw gox bii mën nañ ko gis ñii duñu ko gis mën naa feeñ Maroc waa Libye gisuñu ko bu boobaa waa Libye concerné wu waaw mu ne kon nag léegi ixtilaaful mataali mooy lan léegi nga ne ko waa léegi nan nga ñu koy indi nag ci suñu affaire bii ñuy wax mooy mu ne lii la bi an yakuna ahlu makkata ra'awul hilaala dhil hijja laylatal xamiis wa am ahlul madinati falam yarawhu illaa laylatal jumu'a mu ne lii ixtilaaful mataali bii may wax kën a gis yi ñoo bokkul weer yi dafa feeñ fii te feeñul fee loolu rek ka mën a régler affaire bi mooy ci bii rek la man lañ mën a tontoo imaamu Suhayli mooy rahmatullahi alayhi mooy ne waa Makka dañoo gis weer wi hilaal dil hijja mooy weeru tabaski bi kañ lañ ko gis laylatul xamis laylatul xamis mooy la xam nga keroog maa ngi lay wax kañ la yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn lañ ko denc guddik àllarba wax naa la guddik àllarba bu ma ñëw naan ma mercredi ci guddi mercredi ci guddi du guddik àllarba guddi àllarba mooy mardi ci guddi <laughs> voilà guddi ajjuma doo ñëw ñu ne la saay aywa suñu guddi àjjuma ji invité nañ la nga bàyyi ba vendredi ci guddi nga agsi mooy mais doo fa fekk kenn mooy jeudi ci guddi <laughs> voilà <laughs> jeudi ci guddi mooy guddi àjjuma léegi moom mu ne mbir mi leen la mën a doon mooy lan mooy que ne waa Màkka dañoo gis weer wi weeru weeru tabaski bi laylatul xamiis guddik alxames guddik alxames mooy mercredi ci guddi comme ñun jouru mercredi bi bu timis jotee voilà mooy ñoom ci lañu gis weer wi waa Màkka comme que mercredi ci guddi lañ ko gis kon premier jour bi premier jour tabaski lan lay tombeel jeudi moo tax waa Makka ñoom noonu lañ ko gise kanta waa Medina nag waa Medinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam wa amma ahlul madinati falam yaraw hu illa laylatul jumaa ñoom gisuñu weer wi lu dul guddik àjjuma mooy jeudi ci guddi lañ ko gis léegi nag ba ñu xëyee kon comme que jeudi ci guddi lañ ko gis te mooy guddik àjjuma kon ca suba ga mooy vendredi moo nekkoon le premier kon waa Makka ñoom le premier euh, weer wi yonent bi aleyhi salaatu salaam doon aj weer woowu weeru aj gi dafa tombe Makka dafa tombe jeudi le premier bésu tabaski quant à Médina du jeudi mais vendredi la tombeel ndax ñoom vendredi lañ ko gis ndax guddi àjjuma bokk lañ ko gis te suba nga di vendredi léegi nag mu ne wa yu'ayyidu hadha al gis nga sama wax ji ma wax moon al xam nga lu koy dëgëral mooy qawlu aishata mooy wax ji sayyidatu aisha radiyallahu anha wax wa ghayriha ak ñeneen te xadiis yooyu ñu ngi ci saxiixayni comme ni ñu ko gisewoon mu ne xaraja rasulullahi sallallahu alayhi wasallam li xamsin baqiina min dhil qa'da mooy yonent bi alayhi salaam dafa génn Medina bi muy aji fekk cinq jour moo desoon zul qa'da jeex xam nga lii taxoon nañ ci bu yàgg mooy te waxoon naa la ne jàppal bu baax date yooyu ñu lay wax parce que dinañu ko soxlawaat mooy fii laa la fii laa ko soxlawaatoon laa ko soxlawaatoon mooy bu ñuy régler lii voilà est-ce que xam nga maa ngi la doon wax booba boo fàttale ko naan la est-ce que zul qa'da bi mat na wala matut xam nga foofu la wax ji amoon li al imaam Ibn Hazm doon wax ak ñeneen ñi liñ doon wax moom mi sax dina ko dina ko waxaat tuuti mu ne kon li koy dëgëral mooy li Seydina Ibn euh, kii wax al imaam Sayyidatuna Aïsha ak Ibn Abbas ak wa ghayruha mooy Ibn Abbas radiyallahu anha xadiis ñu ñu ne yeneen ma lay saa saam dafa génn di aji génn Medina di aji hein fekk cinq jours moo des ci Dul Qa'da mooy weer wi jiitu weeru tabaski cinq jours kese ci des ci la génn àddina mu ne wa yata'ayyanu kama naa te nag lool leer na te feeñ comme ni ñu ko tudde woon jamono jooju am na yonent ko alayhi salaam xaraja yawma sabti kene bésu samedi la jóge Medina la génn dem aji walaysa kama za'ama ibn Hazm te bokkul ak imaam ibn Hazm doon xam nga yëpp waxoon nañ ko boobu kene imaam ibn Hazm rahmatullahi alayhi li waxoon ne <laughs> non bésu jeudi la génn. mu ne loolu man da nekk waaw li annahu qad baqiya akthara min xamsa xamsin bila shakk parce que moom bu nee Dhoul Qi'da le cinq euh, euh, jeudi bi la génn mooy ne euh, imam Ibn Abbas nee na cinq jours avant moo desoon ci Dhoul Qi'da jeex Sayyidatu Aïsha wax lool radiyallahu anha comme ni ñu ko waxee woon boobu rek que ne bu dee jeudi la de toute façon weer wi mooy ne loolu man da nekk mooy ne weer wi dina des dina ëpp cinq bu dee jeudi la génn li des ci weer wi ëpp na cinq jours waaw moo tax mu ne loolu day fa li annahu qad baqiya akthara min xamsin bila shak wala jaiz wala jaizun an yakuna xaraja yawm al jumaa kantaab que ne nga ne bon kon nañ bàyyi jeudi kon génnul jeudi vendredi la génn dañ mu ne la jeudi man da nekk xam nga lii lépp waxoon nañ yii nii yépp waxoon nañ ko boobu bi ñuy gis aj gi ci début début bi kañ la yonente bi sallallahu alayhi dem ajeek mu ne vendredi it man da nekk lu tax ndax waxu imam sayyidina anas bi ne sahih imaamul buxaari yi ne salla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam az-zuhra bil madinati arba'an wal asra bi dhil hulayfati rak'atayn lii gisoon nañ ko sayyidina anas mu ne yonent bi alayhi salaam dafa julli tisbaar ñeenti ràkk la julli tisbaar biir Medina te lool tisbaar la la fa julli door a génn bi mu génnee dem zul xulayfa àgg zul xulayfa ci biti mu julli fa ñaari ràkka tàkkusaan lool kon mu ne luy leer na ne ñu mën na nekk bésub vendredi ndax vendredi nan la koy fekke biir Medina ba pare du julli àjjuma tisbaar mu koy julli ñeent xam nga loolu mën na nekk mu ne kon lii leer na luy yëpp leeraloon nañ ko ne lii mooy dëgg loolu daa mën a nekk loolu nan la mën a nekk nan la mën a nekke julli ñeenti ràkk génn àjjuma di julli tisbaar biir Medina ñeenti ràkk te àjjuma moom fekk ko fa loolu mën a nekk bésub samedi la woon voilà moo tax loolu lañ dëgëruloon te loolu lañ la waxoon moo tax mu ne fa taya fa ta'ayyana annahu xaraja yawma sabti bésub samedi la génn Medina alayhi salaatu wasalaam di aji xaraja yawma sabti li xamsin baqiina cinq jours a ci desoon mu ne fa ala hada ci kaw lii innama raa ahlul madinata hilaala dil hijja layla al jumaa ci kaw nii nag waa Medina xam nga kañ lañ gis weer wi mooy ñoom seeni cinq mat na waa Medina seen Dul Qa'da dafa mat trente waa Makka seen seen seen Dul Qa'da mooy weer wi jiitu tabaski matul trent vingt-neuf la yem loolu moo tax ñoom ñu gis weer wi euh, guddik alxemes mooy mercredi ca guddi ca suba ga di jeudi nekk le premier quant à waa Medina ñoom seen seeni weer dafa mat dafa mat sëkk ba mu matee sëkk nag loolu moo tax mbir mi ñoom guddik àjjuma lañu ko gis muy jeudi ci guddi ca su bëgg di àjjuma nekk le premier waaw mu ne nag affaire bi lii la mu ne léegi wa ida kaana awwalu dhil hijja léegi nag ci kaw nii kon yow xamoo ne waa kon kon ñoom seen premier jour dhul dhul hijja la woon kanta waa Makka euh, jeudi la woon comme que aj gi ci waa Makka lay dépendre yonent bi alei satu salaam def ko vendredi parce que ñii seen weer bis bii lañ ko gis ñu def vendredi nekk Arafat alors que waa Médina ñoom ci ñoom ci ñoom jour boobu di neuvième jour weer boobu tombewul ak vendredi contrairement ak waa Makka mais samedi la tombeel ci ñoom waaw kay mu ne léegi boo amee loolu est ce que yaa ngi jàpp li ma lay wax man al imaam al hafiz ibn kesi wa husibati shuhur léegi nag boo amee lool kon mooy vendredi mooy le un zul hijja weeru tabaski ngay am le un mu ne léegi wa husibatu shuhur ba'dahu kawaamil ginnaaw weeru tabaski weeru tamxarit weeru gàmmu non weeru màggal weeru weeru mu yem foofu ñett yooyu yépp supposons mooy ne dañoo mat sëkk mooy matu yemuñ vingt contrairement la ñële doon wax hypothèse u ñële mooy ñett yépp vingt-neuf la comme l'imam as-Suhayli wax mooy bu ñoom imam Abu Mikhnaf bi imam Sulayman at-Taymi Muhammad ibn Qays al imam Ibn Hazm rahmatullahi alayhi ñoom ñépp dañoo ne ñoom ci seen kaw wax imam Ibn al-Kalbi mooy xam nga foofu dañ noon kon ñetti weer yële yépp vingt-neuf la yem ñetti weer yooyu yépp la yem imaam al-Hafiz Ibn Kathir nag mu ne mbir mi ci waa Medina nag ci kaw lii ñu la wax mooy ñetti weer yépp nag trente la yem te loolu fenn la nekk lu tumuranke <laughs> pour ñi ko ñi jàpp ne dafa tumuranke comme al imaam al-Hafiz Ibn Kathir euh, al-Hafiz tumuranke wul ça ça ça arrive où est problème weer yi ba ma weer yi man naa mat ou lan moo nekk ci lu tumuranke weer yi mat bu nekk trente ñetti weer tegaloo mat trente où est le problème <laughs> ah gars yi jàpp am na yoo xam ne moom dañu jàpp na ñoom weer vingt-neuf kese la non non non weer day nekk trente day nekk vingt-neuf te manoo taxaw ne li muy nekk vingt-neuf boo ëpp lépp léegi nag man ci laay basé wu non affaire bi ci gis la tegu bu dee day mat 30 di mat trent di mat 30 di mat trent léegi nag mbir mi fii waa ahlul Medina wa sibati shuhur comme que ñoom kon ñoom imaam Suhayli la doon basé wu ñun basé wuñ ci lool parce que moom ci waa waa Makka lay wax moom waa Makka lay wax dëgg la ndax fa la aj ga amee woon Arafat tombé premier jour Dhul Hijja nekkoon jeudi 1 Arafat nekk le 9 mais ñun ci waa Médina la ñuy wax te fa la yonent bi alayhi salaam génn àddina après ñoom nag le vendredi ñoom le vendredi un moo ne woon dul xijja Arafat ci ñoom samedi la doon tombeel waaw léegi nag ba pare weer yooyu mat mooy weeru tabaski bi mat weeru tamxarit mat weeru gàmmu di safar mat bu nekk mat 30 30 mu ne gis nga boo defee lool yakunu awwala rabi'il awwali yawmul xamiis boo defee lool premier jour weeru gàmmu xam nga ban jour lay tombeel jeudi ndax mercredi mooy nekk trente safar waaw ndax bu dee yële dañoo mat trente trente zul xijja bi dernier jour am samedi trente lay doon quant à muharram weeru tamxarit dernier jour am lundi trente lay doon quant à safar bi weeru màggal gi dernier jour am trente mercredi trente lay doon premier jour rabiul awal tombeeg jeudi le ah, léegi defal jeudi premier rabiul awal nga wàcc est-ce que le douze dina tombé lendem déet jeudi un vendredi deux samedi trois dimanche quatre lundi 5 mardi 6 mercredi 7 jeudi 8 vendredi 9 samedi 10 dimanche 11 lundi 12 mu ne la mu ngoog wallahu xam nga mbir mi kon léegi mooy kon 12 bi ñu wax lundi 12 ci la yonent ma lay saa saam génn àddina rabiul awal est ce que tombe na rabiul awal tombe na 12 wala déet ñu ne ko ah waa ci kaw nii de tombe na mu ne la nag comme que tombe na nag man pare naa ci man imaam ibn Kathir lan laa la desee wax mooy wallaahu ginnaaw li ñu wax lii lépp nag wallaahu buur yàlla mu kawe mi nag xam moo tax lii mooy li gën a dëgër insha allahu si si si ixtilaaful mataale dafa am te loolu mooy liy ba mu ñëwee naan ko ñun waa Sham Muawiya radiyallahu anhu nii lañ gis weer mu ne ko mais ñun gisuñ ko jour boobu mu ne ko mais doo doyloo ci gisu moom waa Muawiya ak ñoom mu ne ko ñun nii la ñu yonent ma lay saar-saam digga ñu woor buñ ko gisee di dog buñ ko gisee ñun gisuñu ko ñoom gis nañ ko ñoom ñu ngi ci sunna ñun ñu ngi ci sunna loolu ta gis nga Sham Sham ak Médina bokkuñ même fuseau horaire même bi la mais pourtant ndax gisuñu ñoom gis nañ mais ñun gisuñu waaw Mawlana Ibn baas nekk ci lool te loolu mooy le seul xadiis bu ñëw ci wàll wuy wax lool moo tax al imaam al-Hafiz Ibn Kathir waxam ji dëgër lool ixtilaaful mataalim moo tax ci côté boobu ak am solo mooy l'internationalisation de la lune loolu ginu la dëgër comme ni nga xam ne noonu la ñu ko gise woon te noonu lañu ko waxee woon ba ñu tolloo ci affaire koor geeg li jëm ci loolu loolu loolu la ko gise woon kon nag kon dat baa googu mooy rabiul awwali fii la tomber kon lii mooy li gën a dëgër këne douze awwal ci la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam génn àddina mais <laughs> contrairement ak li al imaam al Xawaarizmi wax premier bi ak dina ko noon al Fadl ibn Dukayn début mois bi rabiul awwal ak waxu ñi nga xam ne mooy ñoom Sulaymaan at-Taymi ibn al-Kalbi Abu Mikhnaf imam na Hazm Muhammad ibn Qays que ni la dëla woon insha allahu taala lii mooy lii gina dëgër waaw voilà <laughs> voilà fi yawmi mawlidihi fi bayti Aishatin qabla az-zawali bi shahri al-mawlid al-azim li laylatin qiila aw laylayni qad xalataa wa qiila fi xubbihi fabxas wala tanami wala mu ne ñenn ñi nee nañ li laylatin mooy benn guddi xalat moo romb ci rabiul awwal ah? mooy bi shahri mawlidil azami ci weer wu mu juddoo muy weeru gàmm ci weer woowu la yonent bi génn àddina am ñu ne li laylatin benn guddi mooy waxu kan moo paase mooy waxu imaam al-Xawarizmi am ñeneen ñu ne lay nii aw lay lay ni wala ñaari guddi moo weesu te lool mooy waxu ñoom Sulaymaan at-Taymi Muhammad ibn Qays Abu Mixnaf ibn kalbi ak Muhammad ibn Hazm ah? xalataa moo romb ci Rabiul Awwal wa qiila fii hubbihi fabhas wala tanami am ñu ne nag ah non non non wa qiila fii hubbihi mooy mooy hubbihi lool kii la mooy ay adad la la ci jublu mooy thani ashar hein mooy waxu waa jumhur mooy le douze fabhas cherchel defal gëstu jil wala tanamita bul nelaw bul nelaw voilà gis nga <laughs> Seydil Hadji Malick lim lay lim lay poussé wu ndongoli fabhas wala tane waaw léegi nag naka ngay ñëwee rek ko ci téere bii ne man léegi fi laa yem ci la lépp nekk mooy yow xamoo boroom téere bi lim la wax fabhas wëral kon mooy yemal ci sama téere bi loolu la naan fabhas ah waxu imaam abu abu Nu'aym bi est ce que mu ci biir xam nga indiwu ko fii mais it fabhas mooy ngir wax yii ma cité nii dama koo cité wax xiila xiila xiila mooy ña ko wax demal nga wëri gëstu ji ñooy ñan mais seen wax yooyu ana fan lañ ko teg. waaw hawaayadan hawaayadan inda ba'din fi ta'ahubihi haana ar-rahiilu lahu fi yawmihi al-alami fi yawmi mawlidihi fi bayti Aa'ishatin qabla az-zawaali bi shahri al-mawlidi al-'aazimi li laylatin qiila aw laylayni qad xalataa wa qiila fi hubbihi fabhas walaa tanami walaa tanami bul nelaw kon nag bu ñu nelaw faut ñu nekk ci suñu lauriers yi fa fal nam xas taguñu nelaw <laughs> kon mu ngi noonu wax yi ñoo ci am ne ci gën a dëgër nag mooy wax waa jumhurul ulama kene le douze la kom ni nga xam ne noonu la ko al imaam ki nga xamante ne al hafiz ibn kathir leerale te waxam ji nag mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër insha allah